Jarir ibn Abdul Hamid moom ni mu ko soloowee moom te version am nam ñu ko nettalee fii nii da ne moom naan zaada yokk na fii xadiisi Jarir mooy Sayyidina al-Bara ci xadiis version bi ko ni ko Jarir moom nettalee ha huna fii mu ne wa qaala yeneen tubaab yi saa saa ne. wa innahu la yasma'u xafqa ni'aalihim idaa wallaw mudbiriina hiina yuqaalu lahu yaa haadaa man rabbuka Allah nee na yeneen tubaab yi saa saa ne wa innahu te li am bay mbir mooy la yasma'u waat naa ne néew bi ki ñu fi suul léegi ba malaaka yi ah agsi ma moom bu ñu ko suulee la yasma'u waat naa ne day dégg xafqa ni'aalihim mooy kaddu bruit wu seen dalli dalli nit ñi ko suul bu ñuy dox di dem idaa wallaw bu ñu wonee gannaaw ginnaaw bañ ko dencee allah muur suuf gas bu xóot dugal ko ci biir muur suuf ci kawam sotti waat suuf si ci kaw wane gannaaw dem seen kër ya bu ñuy dem noonu seen tànk ya naan tepp tepp tepp seen carax ya wala seen godaas ya wala seen bot yan sol waa da koy dégg néew bi bu ñuy wane gannaaw di dellu ci kër ya allah xiina jamono ja xam ne yuqaalu lahu ndax malaaka yi dañuy téela ñëw buñ ko denc biñ koy waxe ne ko yaa hada e yow mii dañ koy toogloo waaw ne ko man rabbuk kan mooy sa borom lii lañ la doon wax naan la gis nga al uluhiyya ak ar rububiyya ki ko gëm benn la waaw manoo ne waa ji gëm ne ne rububiyya waaye gëmul uluhiyya déedéet daa fekk rububiyya amu ci woon tus waaw loolu taxawoon nañ ci tekkantal boobu que ne pàcc pàcc que ne tawhidul uluhiyya rububiyya asmaa wa sifaat loolu noonu euh, uluhiyya ak rububiyya benn la waxoon nañ la bañ lay wax lu tax la koy wane mooy ci bàmmeel kenn du ko ñëw ñu naan la man ilaahuka te Abu Jahl bu nee ne moom nee nañu am na gëm na ne rabbuhullah rabbuhullah borom bi mooy bo yàlla konoon te kon première question bi dina ko réussir te wallahi Abu Jahl du réussir tous ak waa Quraysh waaw <laughs> waaw jamais mu wax ne rabbi du ko wax manu wax parce que lu tax gëmu ko woon jaamu ko woon waaw al uluhiyya moom ak foofu muta'alliqaani te mutalazimaani wa mutaraadifaani waaw waaw <laughs> moo tax fii borom man ilaahuka comme que rububiyya gaa yi am nañu ko mais ne kan moo bind asamaan ak suuf ne allah ñu eh, allah kon loolu mooy wan ne am loolu kay ci ci ci bàmmeel leen war a war a laaj loolu ndax loolu ñëpp ko li moom kay <laughs> lañ leen waroon a laaj man ilaahu ka te kenn waxu fi man ilaahu ka te fii bu ne buñ ne ko ma yow yow yaa haada man rabbu man rabbu ka mooy man ilaahu ka kan mooy sa borom mais kan nga doon jaamu waaw <laughs> te kan nga doon jaamu jaam bi ne loolu taxawoon nañ ci wallahu taala alam mu ne jamono dañ ko naan ko yaa hada man rabbu e yow mii kan mooy sa borom wamaa diinu ko at mooy sa diine lan moo doon sa dundin lan mooy doon sa mode de vie ban nga ci tànnoon communisme allah <laughs> lan laïcisme kay nga die <laughs> Allahu akbar sànni téeréb yàlla bi suñu gannaaw du ñu ko doxe mais li ñoom di wax tubaab yi xees eh, kii kii kii xelal yu loolu moo baax kantaa diine jii ñu nekk moom du ñu ci jëfe dara wal iyaadu billah wal iyaadu hmm? <laughs> diinu ko lan nga jàppe woon diine diiney <laughs> diiney <laughs> caaxaan la ilaha illa allah lu doon sa dundin loo doon dunde loo jàppoon mode de lan moo nekkoon la nga xam ne sa sóobu waay ci àddina bi nan nga fi newoon sa modèle lan nga doon dunde wa man nabiyuka ñetteel laaj man rabbuka wa ma diinuka wa man nabiyuka ana kan mooy sab yonent kan lañ yónnoon ci yow <laughs> ii foog nga tontu qaala Hannaad léegi nag mu ñëwaat ci hadiisu Hannaad bi waaw kon wax na la fii ne la xadiisu jarir bi lii nii da ko ci lii ci la da ko ci indi moom léegi nag mu delluwaat la ci xadiisu Hannaad bam ne mu ne qaala mu ne wayati imam balbara mu ne waya mu ne yonent way saasaam ne wayatihi malakaani nga koy laaj ñooy ñam fii la loolu laa wax ne waaye malaaka rek mu ne dina ko dikkal malakaani ñaari malaaka fa yujlisaanihi ñu toogloo ko waaw amul tëddëm tëddëm boobu ñu ko tëral dañ koy yëkkati toogloo ko yuqaalu lahu fa yaqulaani lahu ñu wax ko ne ko man rabbuk kan mooy sa borom fa yaqulu rabbi allah bu dee borom ngëm yàlla la danaan rabbi allah ah ki doon sama borom te moom laa doon jaamu de mooy allah mooy borom bi tabaaraka wa fa yaqulaani ñu ne ko lahu ñeel ko maa diinu ka waa lan mooy sa diine lan nga nekk lan moo doon sa dundin ah? fa yaqulu diin Abdullah diini yal islam mu ne sama diine moo doon l'islam waaw wombatu bu mag sëkk ji Allahu akbar fa yaqulaani nee na nag ñu daal di koy ñu daal di koy laaj ah lahu laaj ko beneen ñetteel bi ma hadha ar-rajulu alladhi bu'itha fiikum <laughs> man rabbuka ma diinuka wa man nabiyuka boobu la waxe ci beneen <laughs> waaw waaw ma hadha ar-rajul waa kan la kan mooy góor góor bu nga xam ne alladhi bu'itha fiikum moom lañu yebaloon ci yéen lan nga xam ci moom ak lan yow lan nga gëm ci moom xaala bu dee boroom gëm yàlla la mu ne fa yaqulu mu ne huwa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam koo xale de mooy ndawul yàlla waaw mooy Seydina Muhammad de sallallahu alayhi wa sallam boroom bee ko yónnoon bu waxee lool nag <laughs> fa yaqulaani nee na malaari malaaka yi ne ko waaw wa maa yudrika <laughs> ñu ko mais lii nga fi tontu nii tontu yu jub ku la ko xamal noo ko xame Allahu akbar ah lii ak lan moo xam ne ar-rububiyya ak al-islam ak ar-risala mais loolu noo ko xamee ndax ar-rububiyya waaw waaw waaw ma ne gis nga fi ngay gisee erreur boobu <laughs> ar-rububiyya wal islam war risala loolu la lañ man rabbuka mooy ar-rububiyya te ar-rububiyya fii al-uluhiyya ngi ci biir ndax amuñu benn différence walla ci côté boobu ci côté boobu waaye al islam moo tax mu ne ko wamaa diinuka war risaala wamaa taqulu ak kan mooy góor gële nga xam góor googee nga xam ne bu'ita fii ko fii ko mais nan nga xam mu ne ko mais yow wamaa yudrika mais noo xame loolu nan nga xamee li nga xam ne mooy sa réponse yu jub yi <laughs> nee na mu ne ah man de qara'tu kitaaballah fa yaqulu qara'tu damaa jàng kitaaballahi téere bi yàlla bi fa amantu bihi ma daal di koy gëm wa saddaqtu ma dëggal ko lii moo lay jariñ de wallahi bu dee alquran yi ñu yor ci suñu placard yi suñu téléphone yeeg suñu smartphone yeeg suñu iPhone yi bu dee gëmuñu ci tous yor noonu kese te lépp lu alquran wax ñu fule ko di ko di di ko mbëllee di ko doyadal wallahi loolu taxu taxul ñu génn ci ëllëg <laughs> dégg lu leer la wax biñ ne ko lu la xamal dane damaa jàng téere bi yàlla ñu gis ci kon téere la boo xam ne boroom bi da koo wàcce ngir ñu koy jàng fa fa amantu bi ngir dafa ko wàcce wàcce bi liñ ci ngir ñu gëm ko ak li muy nekk yi nga xamante ne moom la ñu andil ñu nekk ñu gëm ko dañu ko jëfe ay yi nga xam ne amuñu ci accès comme yawmal qiyaam ñi ñu gëm ko al iman waaw wa saddaqtu waaye nga dëggal li ci nekk te xam ne amul benn laa ya'tihi al-baatilu min bayni yadayhi wala min xalfihi waaw caaxaan amu ko benn côté du ko nekkee te amu ci lépp njub la nuurun ala nuur waaw kalaamu rabbil aalamiin waaw te nga dëggal ki nga xam ne moo ko indi muy Seydina Rasulullah alayhi afdalu salaatu wassalaam léegi rek mu ne zaada fii hadith jarir boo demee ci beneen riwaaya bi nga xam ne moom la la wax muy Usmaan ibn Abi Shaybaan jarir mu ne foofu haddasanaa jarir mu ne bu dee te hadith boo bële yokku na fa mu ne fa zaalika yonent bay saa saam foofu la waxee nag ne qawlullahi azza wa jalla yuthabbitu Allahu alladhiina aamanu fil hayaati dunya wala yuthabbitu Allahu alladhiina aamanu al-aaya mu ne kooku yeneen way saasaam ne leen nag loolee muy defal muy ngëm yàlla bii tontu tont yu jub yi ta baax moom la borom bi naan mi nga xam ne moo moo moo moo tedd ta màgg yusabbitu Allah borom bi dina saxal dëgëral alladina amanu ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla al laaya ba mooy ci wax ji nga xam ne mooy wax yi nga xam ne mooy ju sax ji bil qawli sabiti fil hayati dunya allah addina waaye ca àllaaxira ca buntu bàmmeel bu duggee bàmmeelam bañ koy laaj borom bi moo koy dëgëral allah waaw ah, oh. mu ne ginnaaw lii nag <laughs> summa ittafaqaa mu ne ginnaaw lii li ci des jarir ak hannaat ñoo ci bokk ay niñ ko nettale mu ne qaala yonent way saa ne fa yunaadi munaadin min après ak aji woote woote ñuy dégg kaddu ba ca asamaan an qad sadaqa abdi que sama jaam bi dëggu na kooku mooy borom bi parce que abdi moom malaaka du taxaw naan abdi <laughs> mooy ca Isra wal rek ñu naan est-ce que yàllaa wax wala ku wax <laughs> waaw xafaftu an matal naa te mot matal naa li ma leen doon defal te tamit wom wàññil naa leen ba Seydina Muusa doon wax yonent may sa sa saa su ne demal wàññi ba muy dem bu dégg kàddu ko kooku an ibadi ban malaaka mooy taxaw naan samay samay jaam yépp yàlla la <laughs> voilà Allahu akbar mu mu dégg ab kàddu te mooy kaddu mooy borom bi tabaaraka wa ci boppam moo doon mooy wax waaw mu ne an qad sadaqa abdi sama jaam boobu nekk ci xabru bi yéen sama malaaka yooyu di ko laaj waaw moom mu te ñooñu ñëw nañ ñuy <laughs> mooy munkar ak nakiir voilà waaw qad sadaqa abdi dëggu sama jaam bi li mu tontu fa afrishu fil min al janna lalal leen ko tegal leen ko ay yu nooy nalal fa mu nekk ci xabro mel ni ku nekk biir aljana utal ko ay ay ay ay ay ay tëru ay fu muy tëdd waaw yu nooy lalal leen ko minal janna loo xam ne ca aljana lay bàyyeekoo moom lañ koy brancher waftahu lahu baaban te ubbil leen ko bunt boo xam ne ilal janna boo xam ne xabroom bii day branché directement mooy tuyau ya tuyau ya waaw waa bar sax xam nañu lii may wax ay tuyau la yoo xamante ne ku war a dem ajjana ay tuyau mooy branché wu foofu ba ba ajjana xabru bi ba ajjana xéewal kese lay xam bu dee safaan bi safaan bi waaw waftahu lahu baaban ila aljanna ubbil leen ko ci xabroom fii buntu boo xamante ne ah destination directe au paradis lépp lu jóge bi wàcc ci xabroom bi ni te mu ngi wa albisuhu min aljanna te solal leen ko fii ci xabroom bi ci yére yi nga xam ne ñooy les habits de du paradis voilà yére yi aljanna allah qaala nee na fa yatihi min rawhiha wa tibiha ñu andil ko nag ci rawhiha mooy mooy xetu ajjana wa tibiha ak la la fay neex waaw tib xam mooy parfum ya ya ñuy xeeñe allahu akbar yu neex ya mooy an nasim mooy rawhiha ak la nga xam ne parfum yu kawe yu neex yu neex a xeeñ ya ñu indil ko ko xabru bi neex lool waaw qaala nee na yonent way saa saam ne wa yuftahu lahu fiha madda basari ñu ubbil ko foofu la ca aljana ak tamit ci xabroom loo xamante ne mooy bu sànnee bëtam lu mu yaatu yaatu loolu lépp li nga xabru ni mu xate <laughs> waaye xatul ci ñépp wallahi al-mu'min at-taqi alladhi amana billahi wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam moom xamul xat-xat xat loolu loolu du ko xam waaw dañ ko koy yaatal sànni lépp lépp mu yaatu waaw kooku moo ci jëm yàlla qaala yeneen tubaab yi saa saa ne wa innal kaafira kantaa yéeséer bi moom ki doon weddi yàlla di suul jëf ñu gëmul dara bu leen ñu fontoo ngeen naan ñuy yàlla dem ngeen gasi xabru yi du leen di bàyyi seen wax caaxaan yi ngeen di wax xabru yi dem leen gas xam ngeen gis kuñ fa bëggal ku nekk bu leen ci yoon ñii sax yi lekk nañ leen ñii ba léegi bon reste rek intact après loolu day dara loolu ça arrive attention ah sooyee la daa wayu bàyyi leen ñuy dund ngeen nekk fi ay yàlla yàlla kii waay waay ba ne nit day am fuloo arrêté yàlla amut borom bi ne yonent fay saa saa ne kantaa ki weddi yàlla <laughs> fa zakara mawta yonent way saa daal di tudd nan lay génne àddina ni ko malaaka yi di bife ruux bi buñ koy génne bépp ci ni mu gën a mettee xaala nee na nag buñ ëndee ci xabru bi ba suul ko wa tu'aadu ruuhuhu fii jasadihi ñu delloo ruuxam bañ jële woon ci moom ci biir kooram ci yaramam wa yatiihi mu dikkal ko malakaani ñaari malaaka fa yujlisaanihi ñu toogloo ko fa yaqulaani lahu ñu ne ko man rabbuk aywa même laaj la <laughs> sawaay moo kan mooy sa borom fa yaqulu lan lay gis nga kii Abu Jahl mu ngi ko laajee man rabbuka bu doon ne am na tawhidu ruh rububiyya du ne rabbi Allah mu jeex <laughs> ne yonent bari saa saa nee nañu waaji muy wax <laughs> waaw <laughs> waaw mooy gis nga boo tiitee gis ay voilà loolu lay wax loolu lay wax laa adri xaw ma alors xaw ma xaw ci dara waaw kooku amul dara ci rububiyya <laughs> waaw gëmul dara gëmul yàlla jaamuwul yàlla <laughs> fa yaqulaani ñaari malaaka yi nga foog ne foofu lañuy yem déedéet mooy laaj yi dina mat waaw mu ngi mel ni proposition bi ñëw ci saal bi ma ne question yi moom yëpp la ñuy joxandoo yëpp kii am vingt kii am zéro question yëpp day <laughs> ñoo ci yéene waaw waaw léegi fa yaqulaani ñu ne ko ñaari malaaka yi mais yow maa diinu ko lan mooy sa diine sa sóoruwuñ sa tëralin wi nga amoon sa mode de vie bi nga ne woon moom nga al nga gërëm te moom ngay dundee ba faatu fa yaqulu ma ne waaw di yuuxu kay laa adri xaw ma waaw ëppay naaw kooku parce kenn dalalu ko kenn saxalu ko jëlum koy saxal kaccorti gam ne woon ak weddi yàlla amul njariñ ngir moom fa malaaka yi tegal ko ci ma hadha ar-rajulu alladhi bu'itha fiikum waaw góor góor nga xam ne moom lañ yónni góor gi ñuy te lii attention de am na hadith yoo xam ne yonent bay sa sam nee na ci boppam ci biir xabru dañu koy indi présenté ko waaw ma hadha ar mooy góor gi ngay gis dañuy koy indi yonent bay sa sam ci xabru bi dafay nekk ñu laaj waaj ne ko kii nii te boobu bi muy dund mu ngi koy nettali nekk ci kaw suuf <laughs> <laughs> di nettali li ku dugg ba mel ni présenté la yeneen ci bari saa saa la kii loo xam ci moom alladhi bu'itha fiikum li nga xam ne moom nii dañ koo yebal woon ci yéen te mu woon ci kaw suuf bi amul benn dund yeneen ci bari saa moo tax ku yaakaar na mu ngi ci xabru bañ ko tëj entre fële mu nekk te nekk Sayyidatu Aisha jeex na man la def leneen yaa ngi juum waaw loo fokk ba loo fokk ba lool du moom de du jaglem moom dong de al anbiya moo tax bi muy dem Isra mu ne romb naa Seydina Yunus muy tahlil muy muy muy muy muy muy muy muy muy labbayka ah ci war benn mbaam nee na naa Seydina Muusa muy julli ci xabroom mu dem baytul maqdis yéeg ci kaw fekk fa Seydina Musa alayhi salaam yam romb gis na ko fa mais bi mu wàccaatee ñëw baytul maqdis di jiite yonent yi alayhi salaam fekkaat fa Seydina Musa alayhi salaatu wassalaam te kenn du ne daa jóge fële ñu indi ko fii fële mu taxu fa mooy borom bi la leen a dupliquer te ku ci nekk même personne bi la Allahu akbar loolu nag boo njëkkee yow sa xalaat yi nga yor naan mais loolu nan la mën a nekke nan la mën a nekke parce yow yaa kattanu yàlla ngay jéem a gam-gam léegi yow li ngay xalaate li li ma lay wan ci kaw suuf ak li mën a nekk ci kaw suuf nga jàpp ne li li ngeen xam réalité yi ngeen xam loolu rek existé yow xamoo sa borom ala ya'lamu man xalaq ah xamoo fi bind fa'aalun limaa yurid zul quwwatil matin ngay laaj naan lan la mën a defe loolu lépp allah kon <laughs> mu ne ñu ne ko mais yow ma hadha ar-rajul alladhi góor gii ñi nga xam ne moom lañ yoon bu'itha fiikum lañ yónni woon ci yéen alayhi salaam lan ngay wax ci moom ak mooy kan fa yaqulu waa ji ne yéeféer ba yuuxóoti ayooy la adri xawma xawma xawma fa yunaadi munaadin min as-samaa am benn kaddu bu woote aji woote ca asamaan an kadab wax na lu amul de waaw waaw mooy yii nii mu ne xamul ndax doon nañ ko ko wax ci àddina doon nañ ko xamal l'islam muy saaga ñu koy wax di leen bombarder di leen xeex di tëkk ay xare di leen tëjlu di leen auditionné di leen sonal di leen garde à vue di leen mettre sous surveillance waaw vingt quatre heures sur vingt quatre ngir lan bañ a dégg waxu dëgg ji ñu ngi leen ko doon wax xam na waaye daa mënula tontu la nga xam ne mooy baax ci moom waaye biir ñii doon nañ ko ko wax seen boroom doon nañ leen wax kuy Allah ñu naan amul ñii ne am nañ waaye foo garde nañ ko bokkaale waaye ndawam bii yonent boobu ngeen ko présenté doon nañ leen wax ay mbiram xamoon nañ turam xamoon nañ woote waaye ñu lànk katta na lu amul voilà fa afrihu min an-nar léegi nag lalal leen ko laytaay yoo xam ne laytaayu safara lay doon wala iyaazu billaah yaa ngi imaginer lal boo xam ne safara la nga war ciy tëdd <laughs> yaa illah lépp safara fépp de tàkk yaa ngi imaginer immeuble boo xam ne ngi nelaw ba ci yàgg rek mu tàkk parce que gaz wala mu kalaate wala dara pompiers yi ni ñuy ñëwee di leen jéem a sëq imaginer kooku amul daw amul dara ngay fanaan ci loolu mu ne kon lalal leen ko waaw yoo xamante ne nii min an naar ci safar lay doon wa albisuhu min an naar muy solit ci safara lay doon wal iyaadu billah waftahu lahu baaban min an naar te ubbil leen buntu boo xam ne directement safara lay jóge mooy tuyau boo xam ne la ñuy raccorder ak bàmmeelam jóge sawara wal iyaadu billah qaal yeneen tubaab saa saa am ne fa yatihi min harriha wa samumiha mu daal foofu nag la koy fekk di ko agsi ci loo xamante ne mille sur cent ci li nga xam ne mooy tàngoor way jóge safara ak samum samum mooy saxaar sa saxaar su tàng sa ah di jóge safara loolu lépp di ko fekk si ci biir bàmmeelam bi te duggagul a yawmal qiyaam wal iyaazu billah kooku xat yow kooku kooku nag la bàmmeel di xat ci moom dëgg-dëgg nee na du yem boobe wa yudayyaqu alayhi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu ñu xatal ci moom li nga xamante ne mooy xabroom ba li nga xamante ne mooy faar yi dañuy moxoñoo waaw Allahu akbar mooy faar yi faaram yi dañuy dañuy dañuy na boole lembeen Allahu akbar yenn yu dugg ci yeneen yi ndax mooy faaru gauche ndejooram ak càmmoñam dañuy duggante roofalante ndax li nga xamante ko naje mu xat lool ci moom fa la yem mu ne déedéet mu ne zaada fi hadiisi Jarir ci riwaayu Jarir ah bi Usmaan ibn Abi Shayba jële ci moom foofule mu ne qaala Seydina al mu ne Yonent bi saa saam teg ci ne summa a'ma abkam ma'a waaw ñu daal di koy eh, jox chargé ama mooy malaaka yoo xamante ne nii moom bu ñëwee ba xam ne waajaa ñii day mel ni ku silmaxa mooy malaaka yi mbugal yooyu yi xam ne zabaniya yi waaw ama moo mu ne comme fii du ko gën di yëpp ma ne moom bu muy amal waa yii nii ah mukk waaw wow am tam ba pare ay nekk fi di wax ak ñooyu di moo kii dara non day mel ni ku muuma ci feer la ci we law duriba biha jabalun la saara turaba yonent way saa saam ne gis nga loolee bu ñu bu ko malaaka jëloon dóor ko am na ci yeneen riwaaya yeneen hadis yoo xam ne day wane ne loolu nit ñi ci boppam attanuñu ko te benn malaakaa koy téye gis nga bu ñu ko fëggoon rim ko dóor ko benn am montagne gis nga ko xut ni muy toltol le beldon gis nga beldon bu gën a noobul bi fi li ma la yaatu Kilimanjaro gis nga bu ko malaaka jëloon mooy ne moom ni ko ci rës day tas nekk suuf lay nekk ci saase yaa ngi imaginer loolu loolu la ñuy dóor nit koo xamante ni gëmul woon borom bi tabaaraka wa taala mbokk yi lii sa way jar naa bàyyi xel de laa ilaa xaala yeneen way saa saa ne nag sa yadribu waaw malaaka bi dafa dawee nekk naan eh, lii nga xam ne buñ ko dóoree montagne mu tas waa lii lu ma koy dóoree déedéet fa yadribuhu mun a ko tër mu ko dóor kay bi ha darbatan def ko ko dóor dóor boo nii tëll ji yasma'uha dina ko dégg maa bayna al wal maghrib ni nekk diggante le mashriq le maghrib waaw mooy diggante penkook sow ah ñépp koy dégg allahu akbar allahu akbar allahu akbar illa saqalay mam des ñaari ndëgg bokk yi mooy jinneeg nit ñoom en ëpp ci ñoom foofu lu dul ko yàlla dindil loolu ngir am num la wat mais en général nit ak jinne kenn du ko ci dégg te loolu xéewal la de imaginer yow ñi borom bi mbugal bàmmeel yépp saa leen di ñun nit ñi war koo dégg mais ñoom nan la dundati kaw suuf diñ tey man di ak ñu mel na loolu di leen di tiitloo lépp koy dégg njaay àll yi xar yi bëy yi nag yi lépp koy dégg ba des nit ak saqalay gis nga bu ko dóoree nee na fa yasiru turaba néew bi ci boppam yéeféer bi lay mujju nekk suuf lay doon ah, lu ñu dóor ci montagne ak montagne ni mu taw mu nekk suuf yow buñ la ko dóoree doomu aadama looy nekk mu nekk suuf ah léegi nga xam ne léegi mu nekk suuf mu jeex déedéet xaala mu ne summa tu'aadu fiihi ruux ñu delloowaat ci moom ruux mu nekkat amaat forme bi amoon corps bi mu amoon mbir yi di continuer noonu ñu koy rimb allahu akbar di ko dóor wal iyaadu billah kon lii mooy hadith bi ci dans son intégralité bi ni nga xamante ne nii noonee waaw a'aadana allahu min adaabil qabri wa min al kufri bi nga xam ne xamala haula moo yan gaa ci loole liñ ñëwoon ba tax lii dal leen yal nañu boroom bi daal di musal euh, muccal ñu te yërmandeem gii nga xam ne moom la dig way ngëm yàlla yi dina leen dal yal nañ bokk ci ñi nga xamante ne ñoom lay dalal loolu yomb na ko kon ci jotaay bii ñëw insha allahu taala ñu gis hadis bi nga xam ne moom moo ci tegu insha allahu taala